أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية wa amma aadun fa uhlikuu bi riihin sarsarin aatiya saxxaraa alayhim sab'a layaalin saxxaraa alayhim sab'a layaalin wa samaaniyata ayyaamin husuuman fataral qawma fiihaa sar'aa ka'annahum a'jaazu naxlin xaawiyah fahal taraa lahum min baaqiyah وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ففي سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين thumma laqata'na minhu al-watiin famaa minkum min ahadin anhu haajiziin wa innahu latadhkiratun lilmuttaqiin wa innaa lana'lamu anna minkum mukaththiriin wa innahu lahasratun 'ala al-kaafiriin wa innahu lahaqqul yaqiin fasabbih bismi rabbikal 'aziim sadaqallahul 'aziim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 mawlana Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw biñ sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi woon ba tey ci kitaabu salaat wal jaami' as-sahiih bi imaam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu baabul masjid yakuunu fi at-tariiqi min ghayri dararin bin-naas buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu jàkk yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci yoon yi te lor du te àndul ak lor ci nit ñi waxoon nañ ci gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha bi muy nettal ni sayyidna Abu Bakr radiyallahu anhu ca catu euh, ca bayal ba nekk ca catu euh, dëkk euh, këram ga foofu la defoon ak jàkkaam ak ni nga xamante ne noonu la fa daan jullee ak noonu la nekke woon loo xamante ne jigéen ñi xale yi yéeféer yi dañ ko doon seetaan te doon yéemu ci moom ñu di ko ñëw di ko seetaan si ak ni nga xamante ne moom lañ gisoon ci suñu xadis boobu naka noonu gisoon nañ ci baabu salaati fil masjidi suuqi buntu bi wax ci wàllu julli ci jàkke ji nga xam ne moom mooy jàkkey jaba maanaam jàkkey marché ba maanaam ak bépp jàkk boo xamante ne dafa nekk ci bërëbu liggéeyukaay gisoon nañ ci muallaq bi nga xam ne moom la doon wax bi nga xam ne moom moo ñëwoon ci Abu Abdullah ibn Awn rahimahullah ah, gisoon nañu tamit hadith Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf ci doon wax ngëneel gi nekk ci julli mbooloo ak julli nga xamante ne moom moo nekk ci eh, Euh, euh, ak maanaam nit ki bu doxee dem ci jàkka ja ak li nga xam ne moom mooy li ko wutale ak tey bu fekkoon te ne dafa julli ci këram wala boog ci marché ba loolu tamit ñu gisoon ci xadis boobu comme ni nga xamante ne noonu la lañ ko leeraloon ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal minna gisoon nañu ci njaal beenu baabu tashbikil asabi' fil masjidi wa ghayrihi maanaam baabu buntu tashbikil asabi' maanaam yi nga xam ne moom la ñuy roofalante baaraam yi fil masjid ci biir jàkka ji wa ghayri nii maanaam nii euh, ci biir jàkka ji ak feneen furul jàkka ji li nga xamante ne moom lañ gis maanaam imaam imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadith yi nga xamante ne moom la fi indi yenn yi di leeral ci ne ci jàkka ji la ko doon defe loolu dafay leeral ne euh, li yi nga xamante ne ñoom ñoo ci di wax naan maanaam roofulante jàkka ji ci jàkka ji loolu baaxut wala yu deme noonu yooyu yëpp te yëpp amul benn xadis boo xam ne bu ci dëggër la loolu dafa indi woon maanaam di bunt bii ngir leeral ne xadis yooyu dese nañoo dëgër te it xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy yu yi ñoom ñoo leeral loolu beneen bi ci def moom mooy ne euh, boobaa xattaa bu fekkonte ne am na yu ci dëgër dafa am nuñ koy gëndalee maanaam nuñ koy interpréter te bu boobaa li nga xamante ne moom la ñuy wax moom mooy nit ki nekk ci biir julli gi di ko def maanaam lool la ñuy tere waaye du rek jëmmi nekk ci biir jàkka ji te nekk ci biir julli di ko def di roofulante loolu dañoo maanaam comme yenn xadiis yi di wax ne dafa nuroog jëfi seytaane ak yu mel noonu naka noonu loolu maanaam di julli naan nii maanaam day tegtale ne maanaam yow desi ngaa concentré wu ci li ngay def naka noonu joxuloo ko fulla wala yu demee noonu naka noonu itam euh, maanaam jëfi kuy waaji nelaw la maanaam ku gëmmentu te nekk ci biir julli mel ni ku gëmmentoog yooyu loolu tamit euh, dafa nekk loo xamante ne du lu jaadu amma hadith bi nga xamante ne moom lañ ci gisoon ci suñu jotaay bi weesu mooy hadith bi xamante ne moom la wax ne haddathana Hamid ibn Umar an Bishr qaala haddathana Asim hat qaala haddathana te moom mooy magam mooy Asim ibn Muhammad ibn Zayd Euh, ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab mu jëlee ci ma ci magam ji Waaqid niñ gise woon ci beneen riwaaya ne moom ci boppam moom moo ko leeral euh, li nga xamante ne moom la ñu waxoon ci suñu jotaay bi weesu moom moo ne sikki sàkke ji ci ci Xaalid euh, ibn Umar la nekk wala boog mu nekk ci Aasim bi nga xamante ne moom moo wax ne Aasim ibn Muhammad moom moo ne dégg naa xadiis bi ci saa baay maanaam mooy Eh, mooy Muhammad mi nga xamante ne mu ne waaye eh, bi ma ko waaye falam ahfazu fa qawwam fa qawwamathu li waaqid maanaam eh, mokkalu ma ko woon dese woon naa ko mokkal waaye ki nga xamante ne moom moom ma ko leeralal moom mooy waaqid muy magam loolu nag sikki sàcc bi nga xamante ne moo ci am ndax xadis bi ci Seydina Abdullahi Ibn Omar Ibn al-Khattab la wala boog Seydina Abdullahi Ibn Amr Ibn al-As radiyallahu ta'ala anhum ndax kan la ci ñoom ñaar loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo nekkoon wuute ci borom maanaam wuute bi nga xamante ne moom la la la la riwaay maanaam sàkk googu ak ci fan la jóge loolu liñ ci waxoon moom mooy man naa jóge ci Aasim niki noonu la mën a jóge ci Hamid ibn Umar ah, waaye li nga xamante ne eh, moom la al imaam al eh, Qastallaani wax rahimahullah moom mooy ni ki sikki sàkk moom mooy Waaqid maanaam Waaqid moom moo sikki sàkk Euh, amma lan la wax jooju tegu loolu dese naa leer ci ci ñun maanaam lu tax mu wax ne sikki sàkk gi ci waaqit la jóge waaye ala kulli xaala ñu nettalee ko noonu ne moom loolu la wax beneen mbir bi nga xamante ne tamit matoon naa leeral te moom moo indi woon sikki maanaam ci euh, suñu jotaay bii weesu euh, moo indi woon lënt-lënt ci suñu hadith mooy ci nusxa sahih imam al-Bukhari rahimahullah mooy ne nusxa yi bii nii mooy bii ñu toll nii maanaam mooy mooy bi indi ne euh, euh, bi ngeen mum ne ya Abdallah ibn Amr te mooy noa kayfa bika idha baqita fi husalatin min an-nas après mu daal di rek maanaam euh, ay maanaam daal def trois points de suspension daan bi hada maanaam mooy ci hadith bële waaye boo xoolee loolu am na li nga xamante ne moom mooy maanaam mooy fas maanaam mooy mu def nii yenente bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga comme li nga xam ne noonu la nekkee ci xadis bale mu ne sabbaka nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam maanaam ne dafa laajte daf ni yow euh, sayyidina Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma na ko ana naka ngay def nit ñi su fekkee ne da gis ne dañoo def nii maanaam mooy nit ñi nga xam ne dañoo gën a doyadi nit ñi ñu doyadi nga fekkee seen jamono ñoom ñu def nii maanaam moom mooy ñu dugg duggalante roofalante nekk ñoo xamante ne seen mbir yëpp dafa jaxasoo li ñuy wax ak li ñuy def ak nga gis de te subhaanallah loolu mooy li ñuy dund xaal bi ñuy dund tey tey mooy xaal boobu nga xamante ne nit ñi dañuy nekk ci ay caaxaan nit ñi nekk ci mais roofalante maanaam comme si dañuy dëgëralante waaye aussi comme si mbir mi dafa jaxasoo jaxasoo boo xamante ne maanaam ngir mu nga mën a teqale diggante lu baax ak lu bon diggante ku nekk ci dëgg ak ku ci jafe li tax nag moom mooy daanaka fi maanaam boo xoolee rawatina maanaam waxuñu sax milieu politique bi waxuñu waxu showbiz bi waaye milieu diine ji ci boppam moo mel noonu maanaam ba nga xamante ne nga xam sax rek lu baax ak bon rek fi mu toll dafa jafe lu xaraam ak lu xaraamul rek fi mu toll ak caawaam yi dafa jafe ñu xam ko lu tax ndax ñi nga xamante ne ñoom lañ jàppee ni ñii kat kuy wër a wër diine nag boo yeggee ci ñii war ngaa mën a nag fa nga waroon a yam ñooñu seen bopp ñoom ñoo nekk ci gën a doy waar ci mbir yi maanaam ay mbir yoo xamante ne hatta xale bi gën a tuuti normalement ci société bu normal war naa xam ne lii baaxut maanaam ñoom ñooy nekk ci yooya ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne maanaam mbir mi daal dafa jaxasoo daal maanaam euh, roofalonte ba pare maanaam muy dafa lëj voilà maanaam mu lëj mu daal di def nii loxo yi ngir ne mbir mi dafa lëj tamit euh, amma li nga xamante ne moom mooy li tegu ci mbir mi. maanaam ci hadith bi te ñu indi woon ko maanaam loolu loolu mi ngi ci euh, euh, imam al-Firabri rahimahullah moom solowu ko ci sa ci imam al-Bukhari directement loolu moom moo tax euh, ci nusxa yu bari nekku ci waaye daf koo solo ci Hammad ibn Shakir loolu gis nañ ci ci nusxa Hammad ibn Shakir moom moo ko solo ci imam al-Bukhari rahimahullah imam al-Firabri solo ko ci moom moo tax ñoom al-Asili ñoom Mustamli ak ñeneen doog koo solo ci moom ci bunt boobu looloo tax nekkul ci yenn yu bari ci nusxa yi voilà mais sinon mi ngi ci euh, nusxatul yunini wal nii yunini rahimahullah moom indi na ko ak askanale ko ñi ci des ñëpp ba mu des al imam al asili euh, rahimahullahu taala ci ne beneen wàll gi ci des moom loolu mi ngi ci sahih imam al bukhari moo tax li ñu waxoon ne euh, ne gisoon nañ ko xaq ci sahih al bukhari loolu juumuñu ci woon loolu la woon te al euh, loolu nag leeral googu al imaam al Qastallaani ci Irshaadu Saari rahimahullah indi na leeral yooyu noonu naka noonu al-Haafiz euh, Badruddin al-Ayni doonte leeralu mbir mi mais moom bi mi sarx euh, Sahih bi daf ko sarawaale ak li def ci hadith bi maanaam comme niñ ko mooy li ñu partie bi ci def mooy bi naan ko nan ngay de nan lan nga muy digal yow Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bu boobaa. da ngay jàpp li nga li li nga xam ci diine mboolem li nga xam te ne xamoo ko nag nga bako hmm. maanaam bu affaire yi lëntee nit ñi jaxasoo ku nekk nekk gars yi affaire yi jaxasoo mbir mi roobalontee nii hmm. maanaam yow toppal li nga xam ci diine nga téye bu baax taxudu ma taarif wa tatruku ma tunkir hmm. jàppal li nga xam te nga bàyyi loo xamante ne xamoo te nga toppatoo say mbir bopp te bàyyi gars ci def nga nekk rek yow ak say njaboot sa sa ñi maam sa cercle bu restreint boobu ngeen toppatoo seen diine ñi ci def ngeen bàyyi leen leen parce que adduna bi doo ko mën a defar mm-hmm. maanaam nit ñi noonu lañ mujj noonu lañ mel voilà dégg nga mm-hmm. euh, loolu moom mooy euh, moom mooy li nga xamante ne daanaka fi mu moom moom moo xew maanaam comme li nga xam ne noonu lañ ko leeral maanaam mais euh, maanaam effectivement mbir mi mi ngi woon ci. maanaam ci nusax yi ci saxeex bi euh, du ci nusax yëpp mais ci nusax ci yenn ci nusaxu saxeex bi mi ngi ci walillahi alhamdu wal minna mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab li haddathanaa Xallaad ibn Yahya te moom mooy Xallaad ibn Yahya ibn Safwaan as-Sulami rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad mooy dafatalam comme niñ ko gise woon Abu Muhammad al-Makki mi ngi génn deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud ak uh, uh, ak imam Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom imam at-Tirmidhi solo na ci moom benn hadith waaye daf ko jël ci imam al-Bukhari daf ne haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qala haddathana Khallad ibn Yahya maanaam noonu la ko indi amma imam al-Bukhari rahimahullah solo na ci moom ñaar fukki hadith ak ñaar imam Muslim imam Abu Dawud solo na ci moom benn hadith kese amma ñeneen ñi ci def keneen solowul ci moom à part imam at-Tirmidhi te du sëriñam sëriñu sëriñam la comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi nga qaala nee na haddathana euh, Sufyan te moom mooy Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ibn Thawr as-Sawri rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah al-Kufi moom mi ngi génn adduna quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ñu ne quatre-vingt-quinze wala quatre-vingt-seize maanaam kon ñoom moroom daanaka ñoom imaamu Maalik la ñoom liñ ko magee ñetti at mooy lu ci gën a bëri ah adduna cent soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom waa Kuufa la comme ñoom imam Ah, rahimahullahu ta'ala ah, nekkoon na naka noonu dëkkoon na Xuraasaan nekk tamit imam bu mag ñu koy wax amirul mu'minina ah, fil hadith maanaam moom ci boppam imam Shu'ba rahimahullahu ta'ala nee na inna Sufyaana saada an-naasa bil wara' wal ilmi moom daal moom maanaam nekk na sangu nit ci sàmm gi nga xamante ne moom la sàmm ak ah, ci ragal yàlla gi nga xam ne moom ak xam-xam xamante ne moom la am naka noonu eh, am na feneen fu mu wax mu naan idaa xaalafanii Sufyaan fii hadiisin fal hadiisu hadiisu maanaam imam Shu'ba rahimahullah ne man daal Sufyaan bu wuuteeg man ci ab hadiis hadiisam wax ji daal mooy waxam maanaam moom damay moom la mu wax rek loolu ci loola ba wëlbatiku maanaam bu ma jàppoon dara tey ma gis ne Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahimahullah dafa wax leneen bu boobaa man damay daal di bàyyi sama wax dem fekk ji waxam moom mii eh, moo tax euh, Sufyan ibn Sa'id as-Sawri moo bokk na ci boroom xam-xam yu gën a euh, euh, gën yu gën a yu gën a yu gën a ragal yàlla yu gënoon na baax yi gënoon na sell naka noonu ay ay waxam ci ay waxam dañ koy bàyyi xel ci téere yi hadith ci téere yi fiqh ci téere yi tasawuf yi ndax moom dafa amoon sax kii bu tuddoon maanaam mazhab fiqh bu tuddoon as-Sawriya dafa jeex ci biñ euh, maanaam après juróom-ñaareelu xarnu bi juróom-ñaareelu siècle bi ginnaaw gàddaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la amatut ñu ko topp waaye euh, ba bu jamono jooja am na ñoo xam ne ñoom ci mazhabam la ñu nekkoon maanaam moo tax ci wàllu fiqh ay waxam dafa nekk loo xamante ne daa iman ci téere yi fiqh yi dañ koy bàyyi xel naka noonu ci téere yi hadith yi comme li nga xam ne yàgg nañ ko gis naka noonu ci téere yi tasawuf yi boo koy xool da ngay gis maanaam qaala Sufyaan wala as-Sawri wala qaala as-Sawri yooyu dafa bari lu muy am wala bokk ñuy nettali ay xew-xew yoo xamante ne dafa amoon ci moom naan imam Sufyan as-Sawri day rahimahullah am na benn bés nangam xewoon mu doxale nangam maanaam loolu daa iman da nga gis ci téere tasawuf naka noonu ci téere yi hadith yi ci téere yi euh, tafsir yi tamit ay waxam dañ koo dañ koo bàyyi xel euh, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a moom tay haditham ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an abi Burda ibn Abdullah ibn abi Burda te moom mooy ah, moom mooy abu moom moom mooy abu Burda maanaam turam bi nga xamante ne moom la ñuy wax dañuy wax ne abu Burda la waaye turam Burayda la maanaam Burayda ibn Abdullah ibn abi Burda maanaam mooy ah, mooy abu bur moom maamam moom moom moom abu Burda lañ koy dàkkantele maamam abu Burda lañ koy dàkkantele waaye papay maamam mooy al imam Abu Musa al Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu sahaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon moom Abu Burda tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne mu ne an jaddihi mu jëlee ci maamam te maamam mooy Abu Burda bi nga xam ne moom mooy taabi'i bu mag boobu Abu Burda ibn Abdullah ibn Qays al Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom mi nga xamante ne moom mooy dàqantalam mooy Abu Burda waaye turam euh, mooy al-Harith loolu la ñu wax ne moom mooy turam am na nag ñu ne turam Amir la Amir ibn Abdullah ibn Qays euh, am na tamit ñoo xam ne dañuy wax ne turam mooy kunyaam comme doo comme sët bi waaye moom Abu Burda al-Ash'ari la tudd euh, moom waa Kufi la Kufa la ba pare nekkoon na fa qaadi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci siqaatu taabi'iin ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an abi Musa mu jële ci baayam mooy abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci l'islam ñu fekk ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci juróom ñaareelu ak ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñoom ñoo jóge woon euh, ca Yaman Eh, ñëw ca eh, Xaybar ci lañ ak booba ci lañ ñëw ñoom ak eh, maanaam ñoom seenu ñëw ak ñëw Jaafar as-Saadiq Jaafar Jaafar di ndijaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ibnu Abdul Muttalib ak ñëw ak ñëw ak jeex xarek Xaybar ñoo ak tuubu Seydina Abu Hurayra ñoom ñëpp ñoo bokk ndoom même événement bi la même jamono ji la maanaam eh, muy juróom-ñaareelu at radiyallahu anhum muy juróom-ñaareelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam eh, moom eh, mi ngi génn adduna quarante-deuxième année am na ñu ne am na ñu ne quarante-quatrième am na ñu ne quarante-neuvième am na ñu ne cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu 163 hadith mooy musnadam euh, moom 49 euh, hadith moom mooy li nga xam ne muttafaqun alayhi la ñu nekk ci ñaari Sahih imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dëppoo ci solo leen imam al-Bukhari wéetoo na ci ñeenti hadith ci ay hadith am imam Muslim wéetoo ci fukki hadith ak juróom ci ay hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne innal mu'mina li nga xamante ne moom mooy li moom mooy nga xam ne mooy aji gëm gi lil mu'mini ñeel nga xamante ne moom mooy gi gëm gi mu ne ñoom ñaar ñii kal bun yaa ni kéem ab tabax lan maanaam ñoom ñaar ñoo tabaxayam maanaam mooy mooy ki gëm yàlla maanaam jullit bi piir te gëmmum dëggu moom ak beneen jullit piir te gëmmum dëggu moom ñoom ñi comme tabax lañ de yasuddu dañuy dëgëralante baax bu leen ci ñoom baax daan leneen ñi ci def mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu mu waxee loola wa shabbaka mu daal di roofalante asaabexo way baaraamam daal di def nii maanaam dañuy dëgëralante ñoom ñaar maanaam ni ñaar yi di mën a téyantee noonu la ñuy téyantee ñoom tamit maanaam ne ki nga xam ne moom mooy ki gëm yàlla moroomu ki gëm yàlla ñoom ñaar bu ñu nekkee noon la ñu mel maanaam li mu nam ci gëm yàlla nag moom mooy julit maanaam euh, moo tax bu naan innamal alquran ne innamal mu'minuna ikhwa maanaam li am ba des moom mooy way gëm yi ñoom dong ñoom mbokk ñoom ay mbokk maanaam loolu nag li nga xamante ne moom xadis wii dañ ko ci bokk na ci li nga xamante ne moom lañ koy xam mooy ne euh, devise la maanaam benn devise la boo xamante ne dafa war a nekk ci biir jullit ñi euh, euh, démb rek ñu ngi ko doon waxtaanee mooy bi ñu doon wax naan ci suuratul Hujuraat ay saar la boo xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'aala daf cee dajale teggin maam yu bari yoo xamante ne ay teggini jëf la waaye tamit ay teggini xol yoo xamante ne ñoom ñoo am ci képp koo xamante ne. maanaam dafa teg bët yenente bi sallallahu alayhi maanaam ci bi maanaam dafa daf koo daf koo teg bët maanaam ne da koo war a def jàppee royukaay képp koo xamante teg kooku rek a man sàmmoon teg li nga xam ne mooy teggin yi nekk ci suratul Hujurat maanaam jàpp jullit ñëpp nga jàppee leen benn gëm leen ni maanaam ba pare doo am benn teqale ci diggante nit ki ndax ku ñuul la ndax ku weex la ndax lii mooy askanam ndax lii mooy cosaanam ndax fii la dëkk ndax fee la jóge maanaam boo ko gisee rek jullit la rek jullit nga koy jàppee comme sa bopp mais exactement moo tax ak ba pare tamit nga nga mën a jàppee nit ki euh, maanaam amul góor la amul jigéen la maanaam différenciation boobu yow du maanaam du nekk ci sa gis-gis maanaam naka noonu parce que loolu ñi ko ñi koy def maanaam différenciation mooy ciiraay bi gën a mag tegu na seen maanaam miir bu gën a mag moo tegu seen kanam pour ñu mën a continuer seen yoonu yàlla maanaam fu ñu tool dañ koy mbëkk fu ñu toll fu ñëwee rek dañuy mbëkk buté ci miir boobu noonu moo tax ñu dem ci yàlla te loolu noonu maanaam moo tax ki topp yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te gëm ko te dëggal ko maanaam loolu du du mën a du am teq du am xaajal ak seen ci biir jullit ñi maanaam jullit lay wax jeex amul leneen foo mën a dëkk foo mën a jóge xale nga mag nga góor nga jigéen nga da ngaa weex da ngaa ñuul da ngaa xees da ngaa chocolat da ngaa bleu julit nga julit nga voilà kii tarixa bii la bokk tarixa baa la bokk am na tarixa amul tarixa xam na ko wala xamu ko ñoo yam ñoom ngay jàpp ñoom ñëpp da nga leen gëm da nga leen a bëgg bëgg leen ngir yàlla mi nga xamante ne moo leen def moo leen def aji yow noonu ngay xoolee ci moom doo am looy xaajjeke seen maanaam maadaama julit la jeex bëgg nga ko amuloo leneen loo ci seet jullit la bëgg naa ko moo ma gënal yéefir bi voilà comme yéefir yi ni ñuy def seen biir yéefir la moo ma gënal jullit bi après après bu ñu paree dinañ am problème nangam nangam mais ci kanamu julit bi non yéefir bi moo ma gënal jullit loolu yéefir yi noonu la ñu doxal julit bi moom nu raw loolu la war a doxale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam melale ko melale bu rafet daal ni comme tabax lañ maanaam jullit ñëpp bu ñu leen xoolee dafa mel ni benn tabax benn édifice bu ñu teg édifice boobu nag mooy jullit bu ne ak moroomu jullitam dañoo mel ni comme ñaari brique yu édifice boobu moo tax nii la ñuy roofalante yéen bi sallallahu alayhi wasallam daal def nii roofalante seen seen seen baaraam yi maanaam ngir te la ne ñoom nii lañ duggalante waaye léegi dafa mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi la waxoon totalement fi mu tollu briques yi bari nañ. mais amul benn bu ci tegu pour mun mën a nekk tabax bi mu waroon a doon amul tegoonte wuñ il suffit que ñu wuute ci benn masala bañante nañ ba àddunay tukki nuyoo yéeféer bi am ak moom jàmm di jeex seq moom njekk moo leen gënal ñu seq ko beneen jullit bi te beneen jullit bi donte mubtadi' la donte nitu bi la moo gën yéeféer bi te moom nga war a gën a jàpp maanaam ci gàttal jullit bi nga xamante ne rey na nit góor jigéen la day njaalo et cetera kooku jullit la ba tey kooku moom moo gën yéefiir bii nga xam ne maanaam ci say bët yow ku baax la maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne waaw ci say bët yow ku baax la mais ñun maadaama waa ji def na nangam wala waa ji ci lii la nekk rek jeex na maanaam comme si adduna bi moo ci yées et que yéefiir bi ab maanam seq ak moom ànd ak moom léegi la ngay xalaat. ci dem bay ànd ak yéeféer yi ngir xeex jullit ñi dem bay colla coaliser di collaborer ak yéeféer yi pour xeex jullit ñi su yéeféer yi waxee ci jullit ñi lu ñaaw yaa leen di jàppale bis bu ñu bëggee xeex kenn ci biir jullit ñi yow la ñuy woo nga ñëw taxaw wax ñu ne walla beneen jullite ngi nii mu mu ngir mu nga dal seen kaw ci prétexte lan kii gëmul sama sëriñ kii gëmul lu ñu ci et cetera ci mel maanaam bokkuñu ni ñuy xalaate nangam nangam mais na contre sa sëriñ mais bëgg na yeneen tamit sallallahu alayhi wasallam mais bu contre sa sëriñ xaar la euh, dafa am masala boo xamante ne loolu daa mat a bàyyi xel euh, te loolu amul kenn ku mun tontu contraire bi ci euh, rey ci rey ñaari rey ñaar junni ci ay saxaaba rey soixante-dix mille personnes maanaam ci biir nit ñi te ñaari junni nit ñoom la reyaale ci biir saxaaba kooku noonu loolu moo gën a garaaw wala contre sa sëriñ yow ak ku mën a doon ci sa sëriñ bu gën a garaaw xam nga doon yaakaar naa ne nit ku xel du du question bi maanaam tikkoo tag te pourtant ko def muy xajjaay mm-hmm. mais saa saa bari dañ doon dañ doon doxale ñoom Seydina Abdullah ibn Umar ak ñeneen dañ doon julli ci ginnaawam ànd ak ne d'accorduñ ci li mu doon def ànd ak ne d'accorduñ ci li mu doon def ba maanaam te kenn ci ñoom waxul ni léegi ci ab yéeféer la kenn ci ñoom waxul ne waa ji yéeféer la léegi amul kenn maanaam naka nga mën a jàppee ne parce que dañoo kon waa ji moom kontu te al imam Ibn al Arabi mam benn xissa boobu boo déglu boo di alaaj Abdou radiyallahu anhu doon na ko nettali bi nga xamante ne al imam Ibn al Arabi rahimahullah dafa am benn waay boo xamante ne ne moom dafa di ko gis yi gént yenente bi sallallahu alayhi wasallam nuyu yenente bi yenente bi sallallahu alayhi fayu ko mu ne ko lu tax mu nuyu la mu fayu ko mu ne ko lu tax diw sangam bu la nuyu doo ko fay mu ne parce que dafa sama sëriñ moo tax dama contre sama sëriñ moo tax mu ne ko mais est-ce que dafa tax ba dootul jullit maanaam contre sa sëriñ dafay tax nit nekk yéefar déedéet taxul nit nekk yéefar depuis boobu léegi bu ko kër ku mu mën a xew bu ko nuyoo dana ko fay voilà léegi nag mën ngaa bañ di toog ak moom bañ loolu lu ñu war a teqalee maanaam bañ a nekk ak moom comme noo xamante ne comme que day day day day day maanaam day dindi day yàq yoonu yàlla maanaam nga bañ di di ko fréquenter ak yu mel noonu mais mu am benn minimum de comportement boo war a am ak moom ci njëkk bi ci beneen bi ci def tamit moom mooy au lieu nga toog fii di ko xeex di ko xeex di ko xeex mais xeexal yéefiri mais su dee yéefiri ngay def. ngay def collaborateur jullit ñi moom nga leen di xeex bu fekkee ne jullit ñëpp noonu la ñuy def mais fi mu toll mooy xaaru li nga gis nii tey li événement maanaam ni mbir mi demee nii tey jullit ñi mënatuñu mënuñu def dara lu tax parce que jullit ñi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na koo ciblé ci biir jullit ñi di ko contre loolu moo kenn ku ci nekk bu ne nag amul groupe bu ci mucc bu ne ñëpp nag ba ci tiijaan yi murid yi xaadir yi ñeneen ak ñeneen. ibaadu yi ñëpp nag ñoo ci dugg amul ku ci mucc am nga say mbokk jullit ñoo xamante ne sax li ngeen bokk ci pas-pas mu gën a bëri fuuf li nga xam ne mais mais da ngeen a bokk ay pas-pas yu bëri munoo leen a ànd parce que tout simplement waxuma la li gën a garaaw mooy waxuma la sax ne bokkuñu maanaam euh, dafa compte sama sëriñ ak yooyu déedéet bokkuñu sëriñ tout simplement mm-hmm. day tax doo mën a ànd te doo mën a bëggante subhaanallah kañ la euh, yooyu mais loolu bu naree am mais ñu ñu arrêté maanaam nga nga nga bañ nga nga nga dindi sëriñ gi teg nee bu nga bëgg sa mbokk jullit ñi ci def waaw waaw maanaam bëggante googu dafa nekk lu war yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ne na foofu billadi nafsi bi yadi la tadxulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu waat naa ci ki nga xamante ne sama loxo mi ngi sama bakkan mi ngi ci loxo doo leen dugg àjjana fekk bëggante wu leen te doo leen fekk dëgg-dëgg te doo nekk ñu gëm dëgg-dëgg fekk bëggante wu leen waaw laa gisoon nañ ko laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du gëm dëgg lu dul mu bëggal ay mbokk jullitam li mu bëggal boppam ak yeneen ak yeneen maanaam loolu dafa nekk loo xamante ne dafa fondamental dafa fondamental maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa maanaam dafa fondamental nit mënta jóg ne day dem ci yoonu yàlla ba pare mu ngi bañ ci mi ngi soxoree ñee mi ngi ci ñi euh, parce que tout simplement rawatina ci ay mbir yoo xamante ne Eh, yow yaa ne man dama bëgg a doonub tiijaan damaa bëgg a doonub murid damaa bëgg a doonub damaa bëgg a doonub shaafili dama yow yaa ko yàlla forcé wu ci ci dara yow yaa ne danga nga koo bëgg a def te ngir ne daf lay jàppale ci sa yoonu yàlla ngir ngir rek mu gën a dëgër ngir nga gën a mën a teg sa tànk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak njàngalam al yow yaa yaa ko yaa ko choisir sa bopp mais bu dee loolu moom mooy nga ne. léegi yeneen jullit ñii comme ay noonu la ñuy mel dañuy nekk ci ay concurrence fu ñu toll di xëccoo di xiiroo di ŋaayoo bu ñu tuddee sëriñu bo sëriñ nit ku nit ku nitu yàlla bu mag ñu tudd ko sa xol nga ngay mer parce que nga wala sa xol di naqari lu tax parce que tout simplement euh, lu tax ñu tudd nitu yàlla boobu mais kooku nitu yàlla quand koo xamante ne yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam la bëgg te ñoom lay topp ñoom la teg seen maam ñoom ñoom ñoom ñoom seen njàngale la mës a teg di ko di tegal ko ay ñi ñi ko topp lan ngay bañ ci ku tudd turam yàlla ñu yàlla sàmm ñoo nga xadis la boo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala moom na ko xadis numéro deux mille quatre six xadis numéro six imam Muslim indi na ko xadis numéro deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro mille neuf cent vingt-huit imam euh, Ahmad ibn Hanbal ci musnadam indi na ko xadis dix six cent vingt-quatre dix-neuf six cent vingt-cinq ak dix-neuf six cent soixante-sept kon dinañ gis ne waa kutubu sitta ñoom ñépp maanaam ñoom ñett ñoo ko ci indi amma muy imam Bukhari imam Muslim imam At-Tirmidhi ci waa ashaabu sunan moom imam At-Tirmidhi moo ko ci indi rahimahullah amma ñeneen ñi nga xamante ne ñoom imam Abu Dawud imam An-Nasa'i ak Ibn Maaja ñoom indi wuñ ko rahimallahu al-jamii' ma qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Ishaq moom Ishaq ibn Mansur ibn Bahram al-Kawsaj rahimahullahu ta'ala dakantalam nekkoon Abu Yaqub comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ne ñi tudd Ishaq dañ leen di wax Abu Yaqub comme ni nga xamante ne ñi tudd Ibrahim dañ leen wax Abu Ishaq comme ni nga xam ne ñi tudd Yaqub dañ leen di wax Abu Yusuf maanaam kon moom mooy abu ishaq moom mooy abu yaqub al-kawsaj rahimahullahu ta'ala at-tamimi al-marwazi thumma an-naysaburi rahimahullahu ta'ala mooy imam hafiz bu mag boobu imam muslim rahimahullahu ta'ala nee na thiqatun ma'munun ahadul a'imma nee na ku wóor la ku dëgër la kenn la ci imam yu mag yi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna ci jumaada al ula ci atum 251 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sitta ñoom ñëpp solo nañ ci moom mu nekk seen sëriñ ba mu des imam Abu Dawud rahimahullah moom mu ne qaala mu ne haddathana Ibn Shumayl te moom mooy an-Nadr ibn Shumayl ibn Kharasha rahimahullahu taala mooy Abul Hasan al-Mazini rahimahullah dañ koy wax tamit an-Nahwi maanaam rahimahullahu taala maanaam ngir mag maanaam ni nga xamante ne noonu la nekkoon koo xamante ne ci wàllu naqu daf ci ràññeeku woon mm-hmm. naka noonu moom waa Basra la euh, ginnaaw ko mu dem dëkk Marwu Marwu euh, euh, ak Marwar Marwar Rus Marwar Rus rahimahullahu ta'ala mi génn àdduna deux cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci taabi'i taabi'i ci seen yi imam ibn Hibban nee na wa kaana min fusahaa in-naas wa ulamaa'ihim bil adabi wa aadaabi n-naas nekk nag ki nga xamante ne maanaam bokk na ci ñi gën a leer lammin ak seeni borom yi xam-xam ci nit ñi maanaam ci nit ñi ñi bokk na ci ñi ci gën a leer lammin nekk tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy ku ci ëpp fasaaxa maanaam mooy di wax wax joo xam ne wax ju leer lay doon naka noonu seen borom xam-xam yi ci wàllu eh, adab maanaam. Eh, li nga xamante ne moom mooy jàngale mi ñuy waxe li aji aji ci mbir moomu mm. naka noonu teggin yi nga xamante ne ñooy teggin yi nit ñi war a amee tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a xam muy sëriñ waa maru comme ni nga xam ne noonu la imam az-Zahabi rahimahullahu taala ne shaykhu maru wa muhaddisuha mooy sëriñu marwa maru ak maanaam mu euh, haddis waa maru euh, rahimahullahu taala euh, moom Euh, kon euh, euh, moom mooy mu ne qaala nee na axbarana awn moom la gisoon ci ci suñu jotaay bi weesu ci muallaqam waaw kay mooy abdullah ibnu awn ibnu artaban al rahimahullahu taala dàkkantalam moom mu tudd Awn ba pare dàkkantalam nekk Abu Awn al rahimahullahu di waa Basra moom itam rahimahullahu taala ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo suñu hadith bi lu ci ëpp ñoom ñoo waa Basra lañu rahmatullahi alayhim moom mi ngi génn àdduna cent cinquante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam Shu'ba rahimahullahu taala ne ma dégg ci Ibn Awn benn hadith boo xamante ne dafay wax ne njort naa ne man da damaa dégg moom moo ma gënal que li nga xamante ne keneen su waxee man dégg naa maanaam euh, loolu day tegtale maanaam ne man li nga xamante ne noonu la màggale al imam eh, Abdullah ibn Awn rahimahullahu taala eh, moom eh, rahimahullahu taala bokk maanaam bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gënoon a ràññeeku ci waa Basara nekk ci seen sëriñ yi comme leen xaafis ibn Hajar wa rahimahullah mu ne siqatun faadil maanaam euh, ku dëgër la ku wóor la ku ku sax la ba pare boroom ngëneel la Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu ta'ala mu ne gisuma ñeenti nit ñoo xam ne dajaloo nañ ci dëkk lu mel ne ñeenti ña dajoo loo woon ca Basra mooy Ayyub mooy ibn euh, euh, ah, as-Saxtiyaani ak Yunus al-Ayli ak Sulaymaan at-Taymi ak Abdullah ibn Awn ñii moom maanaam e, gisuma ñu mel noonu imam al-Awzaa'i rahimahullahu taala moom daan ne bu ba e, Ibn Awn ak Sufyaan génnee adduna maanaam Ibn Awn mooy Abdullah Ibn Awn mi moom ak Sufyaan ak Sawri rahimahullah Sufyaan ak Sawri 161 la génn adduna Ibn Awn génn adduna 151 ñoom mu ne ñaar ñi nag bañ génnee adduna nit ñëpp mu mujjee maanaam mooy ne <laughs> waaw iza mata ibn Awn wa Sufyan istawa an-nas maanaam ñaar ñi buñ génnee àdduna moom ñëpp nit ñëpp a yem maanaam mooy ne ñoom ñaar dañoo dëgg dëgg dañoo ko ci kaw maanaam nit ñi euh, rahmatullah alayhim euh, moo tax euh, loo loolu loolu loolu yëpp maanaam day day dëgëral màggaayu al imam ibn Awn bi rahimahullahu taala mu ne an ibn Sirin te moom mooy Muhammad ibn Sirin rahimahullah waxoon nañ ne ci téere fiqh yi ci téere hadith yi nag bu ñu waxee ne Muhammad nee na rek li muy tekki moom mooy ibn Sirin rahimahullah maanaam mooy te naka noonu noonu la nekkee référence bu mag ci waa ahlu tasawuf naka noonu ci téere tafsir yi noonu la ci nekkee tam référence comme ni nga xamante ne noonu la képp koo xamante ne day faral di gis téere yi hadith téere yi Euh, tafsir yi téere hadith yi téere fiqh yi téere tasawuf yi lay gis wax wax al imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah moom ak euh, al imam Hasan al Basri rahmatullah alayhi ñoom ñoo bokkoon jamono te ñoom niki noonu ay maas lañu woon ñoo bokk tamit at biñ génn adduna téeméeri at téeméeri fan moo doxoon seen diggante ñu ne ba ñu génnee adduna jant bi ak weeru ñoo bokk jógeendoo ci kaw suuf si maanaam rahmatullah alayhi muy Muhammad ibn Sirin kon moom mu al Ansari rahimahullahu ta'ala Euh, moom Seydina Anas ibn Malik moom mooy ki ko goreel euh, radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, bokk ci taabi'i yu mag nga xamante ne kenn du laaj ñoom kan mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa borom gëneel yu kawe ak borom jaloore yu mag yi bi ne moom moo solo lu bari lu ëpp ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam solo na 5374 hadith ñu moom mooy musnadam ci Baqi ci musnad Baqi ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala 326 moom mooy muttafaqun alayhi imam al ak imam Muslim bokk leen dëppoo bokk dëppoo ci génne leen ci seen téere yi sahih imam al-Bukhari wéetoo ci 93 imam Muslim wéetoo boo demee tamit ci musnad imam Ahmad ibn Hanbal am na ci 3870 hadis moom sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala nee na salla julli na bina jullee na bina ci ñun rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ihda benn ci salaate tay ñaari julli al-ashi yi eh, yi nga xamante ne ñoom ñooy yu bëccëg yi maanaam mooy ngoon yi nga xamante ne maanaam moom mooy bëccëg gi eh, loolu nag moom mooy tisbaar dong la doon ak tàkkusaan waaye lii nga xamante ne moom la wax fi mu am ci li nga xamante ne moom la ci wax mooy bi mu ne salla bina jullee nañu maanaam jullee nañu mu jiiti nañu julli moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam li nga xamante ne moom lañ ciy jàngi mooy ne sayyidina abu hurayrata radiyallahu taala anhu fekke woon na wax ji wax ji insha allahu taala dañ ci ñëwaat maanaam waaye loolu mooy li nga xamante ne mooy la gën a nuru moom mooy ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu fekke na wax ji waaye daan ci ñëw insha allahu taala xadis bii nga xamante ne moom la ñuy tudd nii ak xadis bii nga xam ne moom la ñu dugg ni dañu gis ne waa Basra ñoom ñoo ko solo bokk ci euh, xumaasiyaatul musannif rahimahullah maanaam juróomi rek moo dox ci diggante mag yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñeenti nit dox ci digganteem ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu waaye Eh, dinañ maanaam tey ñi ko solo ñëpp ñoom ñooy waa Basra lañ ba mu def Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom ah eh, waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam mu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nee na moom moo leen jiite julli ci benn ci julli tisbaar wala takkusaan mu ne qaala wax na Ibn Sirin mooy al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah mu ne sammaha tuddoon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu walakin waaye nag man man nasiitu man ana man mi man maa ko fàtte euh, loolu euh, moom mooy li nga xamante ne euh, moom moom la waaye li nga xamante ne moom la am na ci borom xam-xam ñoo xamante ne saxal nañ ne julli gi julli tisbaar la am na ci ñu saxaloon ne julli takkusaan la woon xadis bi nag wuute nag xadis bi nga xamante ne gisoon nañ ko muy xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi ta'ala anhu bi Yonent bi sallallahu wa sallam jullee juróomi maanaam. juróom boobu xadis bokkut ak xadis zul euh, zul yadayni bi ah bi bi bi bokkut ak euh, ndax boobu dafa dafa yokkoon dafa def dafa yokkoon ci biir julli yi sallallahu alayhi wa mu nekk juróomi rakka waaye bii nag dafa nekk loo xam xamante ne dafay wàññi moom lañ la waxoon ne la euh, xadis bii bokkut ak xadis zul yadayni ndax xadis zul yadayni dafa nekk boo xam ne yenente bi sallallahu dafa wàññi ci julli gi alors que hadith bi nga xamante ne moom mooy bële ñu gisoon moobu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa yokk ci julli gi euh, te mooy dafa julli tisbaar ba pare julli ci mu nekk juróomi ñu naan yokk julli gi léegi daa soppeeku waaw wala déet ah ba yenente bi sallallahu alayhi daal di ñëw def ba'da salaam maanaam daal di sujjóot ba'da salaam loolu euh, gisoon nañ ko waxoon nañ la tamit ne imam maanaam xanaa ah, xanaabila yi rahmatullah alayhim benn yoon maanaam ñaari kaadu de rek la ñuy def ba'da salaam te benn bi mooy cas de boobu beneen bi ci des moom mooy bii bi nekk ci suñu hadith bi mooy beneen bi nga xamante ne ci la xanaabila yi rahmatullah alayhim di def ba'da salaam ñi beneen budul boobu qabla salaam lañ koy def maanaam ngir ne ñaar yooyu ñoom ñoo rot ci hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne dañuy def qabla salaam amma li nga xamante ne moom mooy xariisu mooy fuqaha hanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom yëpp ba'da salaam lañ koy def bokk na ci yi ñu tegtaloo moom mooy xadis bii nii mooy xadis Zul Yarayni bi ak xadis ba la ñu gisoon naka noonu bokk na ci nga xamante ne ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom lépp qabla salaam lañ koy def ngir ne xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy wax qabla salaam yooyu amul ben maanaam ñooy gën a dëgër amma ñi nga xamante ne ba pare dañ yooyu tamit ñoom dañoo jàpp ne ñoom ñoo mujj maanaam bii Hanaabila rahmatullah dañ Hanafiyya yi ñoom dañoo jàppale yii ñoom ñoo mujj amma ndax ñi ko nettali amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xana Shaafi'i rahmatullah dañoo jàpp ne qabla salaam rek la ñuy def ngir ne yooyu xadiis ñoo gën a dëgër amma fuqahaa Maaliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo teqale maanaam dañoo jàpp ne su fekkee dañoo xool xadiis yi gis ne Yonent bi sallallahu alayhi xadiis yi mu yokk yépp ci julli gi dafa def baada salaam yi mu wàññi yëpp ci julli gi dafa def qabla salaam ñu daal di teqale noonu maanaam kon loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li borom xam-xam yi wuute ci bopp masala rahmatullah ala al-jami' insha allahu taala maam daañ gis ni fii yeneen bi sallallahu alayhi wasallam baada salaam la def te dinañ gis kenn maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yi rahmatullah alayhim ak fuqaha u hanafi yi ana naka lañ ci tegtaloowe mu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo leen jiite julli googu mu ne qaala mu ne mu ne yeneen kon say beneen bi ci des bi ñuy jàngee fii moom mooy ne ci nit ki bu fekkente ne dafay nettali benn xew-xew am benn mbir bu mu ci fàtte loolu du du indi ak jam-jam ci moom maanaam fi ñu koy jamee kay mooy mu am lu mu fàtte ba noppi daal di yokk ca wax ja maanaam daal di wax li nga xamante ne wuute nag la mu jàpput maanaam waaye bu nettalee daal ne ah man de ba lii xamoon naa ko waaye nag partie bii moom fàtte naa lan lañ ma ci waxati woon wala boog lan moo ci xewati woon après mu continuer waat nettali bi loola day wane ni kooku wóor na ndax ku mel noonu li muy tekki mooy fu mu la waxee dara loolu lu ko leer la waaye bu fekkente ne moom lu mu fàttalikoo lu mu fàttalikuwul yëpp dina wax ak lu mu xam lu mu xamul yëpp dana wax kooku mooy ku wóore di la yàlla nañu yàlla saabu nga mu ne waa mu ne kon moo tax mu ne kon nag a mu ne moo tax imam Ibn Sirin ne sammaha tuddoon na julli ji Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu walakin waaye nasiitu man maa ana man maa fàtte nasiitu damaa fàtte ana man mii la man maa fàtte qaala mu yeggale mu ne fa salla mu ne mu daal di julli bi naa ci ñun rakka tey ni ñaari rakka maanaam mooy mu jiite ñu julli ñaari rakka summa topp sallama mu daa di sëlmal fa qaama mu daa di jóg moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ilaa xasaba moo daa di eh, jëm ci benn maanaam bant boo xam ne ma'rudat dañ koo gaaral fil masjid ci jàkka ji maanaam mooy bant yi nga xam ne dañ koo tegoon ci jàkka ji mu daa di jóg maanaam eh, mu dem toog taxaw ci wetam maanaam daa di jubal ci saati mu ne fattaka ak mu daa sukkandu sukkandiku alayha ci moom maanaam moo mooy bant yi di taxaw mu daal dem wiiru ci ah eh, sukkandiku ci ah, fil masjid dégg nga ka annahu mel ni ki moom ghadbaan dafa mer maanaam ah, subhaanallah loolu mooy humeur bi maanaam humeur bi moo soppeeku loolu li koy indi eh, mooy ne jaamu yàlla nit ki suy dee day jaamu yàlla bis bu defee loo xamante ne wuute nag jaamu yàlla gi wala jaamu yàlla gi ni mu ko defee matut wala dafa desee mat rek même bu dee tayu ko day am ay jeexital ci moom maanaam mooy ne day day tax mu nekk de mauvaise humeur moom nag du xam lu waral loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di dem wéeru daal di mel ni comme si ne dafa mer maanaam mu ne wa wada mu daal di def teg yadaahul loxoom al yumna ndeyjoor bi alal yusra ci bi mu ne wa shabbaka mu daal di roofalante bayna na ci diggante baaraam bi daal di def nii voilà daal di def nii daal di daal di wéeru mel ni comme si ni dafa mer maanaam nga gis humeur bi dafa soppeeku complètement lu tax ñeenti rakka la waroon julli mu juum julli ñaari rakka maanaam am na lu muy lu ko manqué am na lu ko lu ko ndax ñeenti rakka yi su daan julli am na lu daan yokk ci moom loo xamante ne bii ba yëgu ko. voilà mu daal di dem taxaw ngir ngir ne loolu nag ci njuumte la ko amee ngir ne dafa fàtte woon voilà au lieu <laughs> mu def ñeent dégg nga léegi loolu euh, nee na mu daal wa wata mu daal di teg dago lexam al ayman ci euh, euh, ndeyjoor gi ala zahri ci ci biti kaffihi tenqam al yusra bu càmmoñ bi mu daal di def nii maanaam bi mu defee nii mu da ah, ah, mu daal def nii mu nii nii daal def nii teg teg ko nii maanaam nga gis ne ah, mooy humeur humeur bi moo moo moo soppeeku wa xarajat mu daal di génn ak saraan ci bu gaaw min abwaabil di ci jàkke yi ci ci ci bunti jàkke yi mu daal di génn lii maanaam yii yëpp di di di décrire ni mbir bi xewe ak li nga xamante ne moom mooy xew-xew fa qaalu ñu ne maanaam mooy saxaaba yi ñoom ñu fekk xew-xew bi daañu ah xasrati salaatu ah julli gi la léegi wàññeeku nag maanaam mooy xam naa ni ñeent la léegi nag ñu ñaar la léegi wàññeeku na maanaam ngir ne yonent bi sallallahu alayhi lool loolu mooy ne ñoom de buñ gisee yonent bi def dara rek sallallahu alayhi dañ ciy jàngee ni acte bi soppeeku na maanaam keneen ku def leneen deful jaar yeneen bi li mu def mooy lajaanu sallallahu alayhi wa sallam dégg nga mu ne waaye woo fil qawmi nekkoon na ci biir nit ñi Abu Bakr wa Umar maanaam Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar radiyallahu anhuma nekkoon nañ ci biir nit ñi maanaam mooy ne ñoom dañ leen di tudd daaiman ci mbir yi mu ñoom fu ne faaw dañ leen di tudd daaiman yéen a ngi fàttali ko hadith yi romboon mooy hadithu eh, Seydina Imran ibn Husayn bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la ñu biddanti woon tamit day wax ne Seydina Abubakar ak Seydina Umar ak yeneen ak yeneen xadis yu xew lu xew rek ci xew-xew yenente bi sallallahu bu fekkente ne dafa amoon ñu waroon a am lu ñu xëy lu ñu wax ci mbir mi wala yu mel noonu wala boog mu am yenn xeetu réaction yu ca waroon a jaaru dañuy tudde ne ah, ñaar ñi ñi fi woon de Seydina Abubakar a nga fi woon Seydina Umar a nga fi woon ñeneen ñi ñi ngi fi woon di waaye maanaam dañuy wax rek ne ñoom segam ñoom ñaara ngi fi ñoom la ñu tudde ak seyxaane ñaari sëriñ ñu mag yi mooy Seydina Abubakar ak Seydina Umar radiyallahu anhu waaw dégg nga maanaam mun mu ne fa ba waaye nag fa haaba waaye dañoo téyu an yu kallimaahu ci ñuy wax ak moom maanaam téyu mooy mooy mooy ak wegeel gu ànd ak tuuti ragal maanaam du ragal complet la gu ànd ak tuuti mooy charisme maanaam charisme yeneen bi sallallahu moo taxoon ñemewuñu woon a euh, ñëw di défier ñëw comme si benn genre défiance la ñuy am ci ñëw naan ko waaye li nga def tey ndax loolu lu xew nangam nangam loolu moom mooy tiigu loolu tamit day wane ne ànd ak ne léeg-léeg dañuy joxe seen xalaat ci mbir yi waaye dañoo joxoon cër yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu buñ ko gisee ci yen xaal yi tamit cër boobu dara tax ba dañ ne naa ah, nañ téye suñu nañ nañ nekk mu ne wa mu ne wa fil qawmi waaye nag nekk na ci biir nit ñi rajulun aw ay aw aw waaj fii te nekk na ci ay loxo yu tuulun euh, ak njoolaay maanaam yuqaalu ñuy wax loo ñeel ko zul yadayni borom ñaari loxo yi dégg nga maanaam kooku moom mooy borom ñaari loxo yi moo tax ñu koy wax borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim wuute nañ ci kan la ndax zul yadayni ndax dafa am yeneen xadis yo xamante ne dañuy tudd nit ba pare di wax ne zul shimalay ne borom ñaari. Euh, càmmoñ yi mais xam ngeen ni eh, ña waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu maanaam borom ñaari càmmoñ am ñaari càmmoñ amul maanaam li muy tekki rek mooy ñaari loxo maanaam dañuy jël ndeyjoor geeg càmmoñ bi wax ne ñaari càmmoñ yi comme ni ñuy waxee al omaraani ñaari omar yi te ñu jublu ci Seydina Abubakar ak Seydina Omar radiyallahu anhuma comme ni ñuy waxee al qamaraani ñaari weer yi fekk jant beeg weer wi la ñuy wax comme ni ñuy waxee gisoon nañ ko al abawaani ñaari baay yi fekk ndey jeeg baay ji lañ ci jublu maanaam loolu. tamit noonu rek la ñu waxee ne ak shimalaani eh, ñaari càmmoñ yi fekk ndeyjoor ak càmmoñ dañ ci jublu hmm. ah dégg nga eh, noonu la ñuy wax tamit al qaafiqaani waaw qaafiqaani maanaam mooy eh, penku ak soow ah hmm. fekk loolu ak soow mooy mashriq ak maghrib hmm. ah te te mashriq moo am qaaf ci jeexal terme bi waaw dégg mashriq ak maghrib maanaam qutbul qaafi kay ni voilà ñaari kaafi wala voilà maanaam voilà mashriq ak ak maghrib mooy mooy xaaf al xaafi et cetera ñuy ñaari mooy guddi gi ak bëccëg gi lañ ci jublu dégg nga maanaam moom mu ne euh, kon mu am ci ñaar ñi nga xamante ne euh, kon mu ne nit kooku moom la ñu wax dul yi ne am na borom ko xam rahmatullah mu wuti nañ ne maanaam ñu ci banu zuhra la bokk ñeneen ñi ne def ci ci euh, mu ngi tuddoon Xirbaax euh, Xirbaax euh, ibn Abd Amr as-Sulami rahimahullahu taala mais borom xam-xam wuute nañ ngir ne te loolu masalan loolu mooy al-Qadi'iyya dogu ci ne kooku la al-Xirbaax boobu rahimahu radiyallahu anhu moom la waaye kooku mooy du Shimalayni moom dafa génn adduna ci Badar xare Badar la génn adduna ñu ne déedéet ci Banu Zuhra ibn Kilab la bokk moom. Euh, mi moom moom moo moo bokk na ci lii liy tegtale ne bokkut ak xirbaaku bële ki nga xam ne moom lañ doon wax zu shima lay ne ngir ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala moom xew-xew bële donte moom moo ko nettali mm. waaye fekkiwul julli gi maanaam bu xadi ndax ñaari xew-xew yu wuute la mooy zu lay ne dafa julli maanaam dafa ànd ak dafa maanaam xew-xew bu mel nii am na ci ñaari yoon benn bi ak zu lay ne la ame mm-hmm. bon euh, avant Badar la woon bii nga xamante ne ndax moom mi ngi génn àdduna ci Badar alors que Zul Yadayni moom dund na ba ci ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu tamit am na ñoo xam ne loolu lañ wax ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim loolu lañ ci dox hmm. waaye bu ñu xoolee xadis yi lëkkale leen dëgg-dëgg xool leen dëgg-dëgg dinañ gis ne xadis yi benn xadis rek la hmm. ci kaw loolu Zul Yadayni moom mooy lu Shimalayni amaa nag kon lan ndax comme ni xadis yi imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala na leen. jëmmi xadis bi jëmmi mboolem nettali te sumaal juste ciment lay ni la jë la jëfandikoo ci riwaaya nga gis ne xadis yi te càllale yu dëgër lañ ñoom ñëpp yu wér lañ ba boo ko da ngay gis ne xadis bi benn xadis bi la mm-hmm. du ñaari xadis yu wute te te xew-xew boobu maanaam yalul maanaam xew-xew boobu maanaam ak ak ni mu wax bon mën naa am mais coïncidence bu mag lay doon mboolem événement yi nuru loolu coïncidence bu mag lay doon mais bu ñu toppaatee xarit yi dañuy gis ne xaqiqatan ñoom ñii ñoo nuroo benn nee na benn xew-xew bi la hmm. ci kaw loolu nag euh, euh, euh, d'ailleurs am na ci sax ci beneen riwaay mu ne zul yaday zul yaday wa yuqaalu lahu zul shimalayni mooy boroom ñaari loxo yi dañ koy wax tamit boroom ñaari càmmoñ yi maanaam ñu gis ne jëmmi xadis bi la hmm. léegi comme que jëmmi xadis léegi lii lënt mooy lan moo tax sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu daan ne salla bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ñu jiite te zu shimalayni xam nañu ne mi ngi génn adduna kañ Badar te sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ay après la dugg ci l'islam ah, bu boobaa li imam at-Tahawi rahimahullah tontu ci loolu mooy ne dane loolu li muy tekki rek maanaam mooy ne euh, ñun jullit ñi yeneen ci bi jiite nañu sallallahu alayhi wasallam mais tekkalewul ne man fekke naa voilà comme ñun niñ mën a waxee ne yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal ne nangam ak nangam maanaam donte ba koy wax xam na ñun fekke wuñ ah voilà ñun moo ñu jàngal nii maanaam ah yeneen ci bi de sallallahu alayhi wasallam moo ñu jàngal dëggu maanaam loolu maanaam dañ koy wax fekk voilà maanaam ba koy wax fekke wuñ ko mm-hmm. waaye fii it la yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu ne moom jiite nañu maanaam bu boobaa loolu la loolu lay tekki wallahu a'lam hmm? ah, waaw mursalu saxaabi la mais ñi nga xamante ne ñoo ko nettali si li am évidence mooy ne yeneen bi moo moo ko war a nettali sallallahu alayhi wa sallam wala kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu moo ko nettali ndax sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu hadith yi mu nettali bëri na ci loo xamante ne ci yeneen i saxaaba la ko jég la ko déggee maanaam ci kaw loolu maanaam dañuy wax ne mursalu saxaabi la naam maanaam hadith bi mursalu saxaabi la maanaam mooy ne ab saxaaba moom moo nettali loo xam ne fekki wu ko nga mu ne mu ne xaalu gaa yi ne ah asonati salaatu ah, kon de julli gi léegi wàññi nañ ko dégg nga mu ne waaye mu ne. Ah, wala boog ñi ngi yemoon fi mu naan woo fil xaw mi nekk na nit ñi rajulun benn waaye boo xam ne fii yadayhi nekk na ci loxo bi tuulun ak njoolaay yu xaalloo ñu koy wax zul yadayni borom ñaari loxo yi loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee mooy ne léeg-léeg mandargaal nit comme ni ñuy wax ama al ak ñu mel noonu al aaraj ak yeneen loolu du lu doon lu bu fekkente ne day tax ñu xam ni kii mooy jiw wala boog bu nekk loo xamante ne moom ci boppam Ah day tax ñu mun ko ràññee maanaam ne boroom ñaari loxo yi dañu daal di xam ne ah kooku la ñuy wax dégg nga waaye nag bu fekkente ne nag ak sikk moo tax jóg wala boog ak ŋaññ wala yu mel noonu wala ak xaste wala subhaanallah ak yeneen yu mel noonu loolu moom day daal di nekk xaraam te ba day bokk ci yi gën a xaraam ci bàkkaar yi yi nga xamante ne lam mi na koy rek mu ne qaala mu ne maanaam maanaam mu ne qaala mu ne ya rasulallah e eh, ndawal yàlla li sallallahu am wala boo xasurat dafa wàññeeku ak salaat julli gi maanaam léegi nag moom mu jóg ne foog ñu laaj ko loolu tamit mooy ne loolu ngëneel la tamit maanaam yu mel noonu su amee mooy ne benn borom xam-xam su jëm coo xamante ne ci biir maanaam dafa wuute ak li nga xamante ne dëgg-dëgg mooy la ñu xamoon boobaa dañoo ko war a laaj mbir mi na am léeg-léeg nag du ñëpp ñëpp amaan na ñooy ma a ñëw laaj ko ko waaye nag faaw mu am kenn lu mu bon bon ko ko laaj maanaam ne ko ah waa lii lan tekki ak lii lu tax lii kon ak lii ak na ngir mu mën a leer ba mu ko waxee lool ne ko kon nag ndax ndax lu tax mu laajee ko ko noonu mooy ne ñaari possibilité yooyu mën a am ñaari possibilité mooy soot dafa fàtte wala julli gi dañ ko wàññi ñaari yooyu mën a ne waaye ndax xam nañ ne ñetteel bi amut ñetteel bi mooy lan moo ko tey wàññi ko te fekk war ko won a wàññi boobu moom mënta ne ci ku mel ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mooy xaalaw yenente bi sallallahu alayhi ne ko lam an sa fàttewuma walam walam toq fàtte kenn wàññiwul julli gi fàttewuma te kenn wàññiwul julli gi maanaam gis ne lool tamit bokk na ci liñ ci jàng mooy ne nit ki su fekkente ne daf koo leer maanaam dafa wóolu li muy wax même bu dee lam wax demiwut noona loola du du loo xamante ne lu lu lu lu xaraam la def maanaam defut lu xaraam ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que ñaari possibilités yi ci am mooy julli ne ñaari rakka hmm. nee waa ba pare nee na wàññi wuñ julli voilà loolu nag borom xam-xam yi rahmatullah wuute nañ ci waaye amaan na tontu bi ci gën a yomb mooy di mooy ne dafa wax ci li nga xamante ne mooy li mu xam moom ak li nga xamante ne moom moo dëppoo ak li mu gëm te loolu mooy dëggu dëggu mooy lan mooy ngay wax ak di jëf ci lu dëppoo li nga xamante ne moo nekk ci sa loolu mooy dëggu te loolu buñ ko gisee yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam dëggu na maanaam ci ni nga xamante ne noonu la waxee beneen bi nga xamante ne nag moom lañ ciy tontu moom lay tontu moom mooy maanaam moom lañ ci tontoo moom mooy masalan le fait que mu ne fàttewuma ah lam lam lam ansa maanaam mooy ne ah, waaye dañ maa fàtteloo kon maanaam mooy ne borom bi subhaanahu moo ma fàtte loolu moom moo tax mu ne ah, ah, mu bañ koo askanale boppam ne dama koo fàtte waaye borom bi moo ma fàtteloo te lim ma fàtteloo dafa ngir ngir mbir mi mën a tegu ci ah Euh, ngir ngir mu mën a euh, teg diine maanaam gën a mën a leeral masala yi la maanaam loolu moom moo tax ñu koy fàtteloo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yooyu tamit beneen gis-gis la ci wàllu googu mu ne fa mu ne ah moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee loola ba noppi nag daf ne a ah, akama a ah, ndax kéem ni nga xam ne yaqulu lool la wax zul yadayni borom ñaari loxo yi la mu wax loola la zul yadayni li mu wax noonu la fa qaalu ñu ne ko naam waaw waaw lii tamit bokk na ci liñ ci xamee mooy ne ak kum mën a doon li mu wax bu fekkente ne du du noona mu maanaam mu laaj ndax ñeneen ñi ndax kii li mu wax loola la nit ñi dañoo war a wax ne ah kii li mu wax mooy loola yow li nga wax moom du noona donte duñ ko waxee noonu maanaam donte dañ di ko ah waaw wax na dëgg nag maanaam ñu daal di noppi moo tax naam rek lañ wax waaw waaye eh, waaw li nga wax déedéet yow yaa juum nangam nangam yooyu déedéet loolu tegginu wut ci ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ah voilà waaye daal ah waaw waaw waaw waaw dul yéene li mu wax loolu waaw bu jeex naam waaw waaw ah <laughs> dégg mu ne moo loolu mu ne fa moo tax fa taqaddama mu daal di dëgmal mu daal di jiitu fa salla mu daal di julliwaat maa la nga xamante ne a bàyyi noo ko loolu tamit bokk na ci liñ ci xame mooy ne bu fekk ne nit ki dafa juum ci julli gi mm-hmm. wax yi nga xamante ne moom lay wax ak jëf yi nga xam ne moom lay jëf te xamutul ni mi ngi koy def fekk mi ngi julli loola du yàqu julleem loolu nag Hanafiyyi rahmatullah moo tax dañoo am problème par rapport ak hadith bi parce que ñoom dañoo jàpp ne soo waxee même bu dee yaa maanaam tay nga ko tay woo ko ñooyam képp alors que jumhur moom mooy Shafi Maliki ak Shafi ak Hanabila rahmatullah mooy ne suñu juumee wax ah suñu fekkee li ñuy wax tayuñu ko maanaam euh, wala maanaam loolu du yàqu julli gi maanaam suñu juumee wax loolu du yàqu julli gi beneen bi ci def moom mooy ne imam bi su fekkente ne dafay wax dafa dafa. Euh, maanaam wax loo xamante ne day defar julli gi yëpp daañu ci gën a ñëwaat insha allah ci kitaabu sahwi maanaam insha allah taala mais euh, bu fekkee te ne imam bi dafa juum wax ci biir julli gi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ma'mum bi wala bokk loo xam xamante ne du juumte waaye ngir defar julli gi la loola tamit moom mooy li fuqaha yu ëpp ci ñoom rahmatullah daganal nañ ne loola du yàq julli gi mooy comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci waxu fuqaha xanaa bi lay. Maliki rahmatullah ba ci Hanafi rahmatullah alayhim waaye Hanafi lu ci bëri nag dañ koo dañ koo dañ koo bañ maanaam ngir ñoom lu ci ëpp ci ñoom ci seen fuqaha yi day ne day yàqu julli gi hmm. waaye nag Shafi'i tamit rahmatullah ñoom dañ ci am ñaari gis-gis bi moom mooy ne dana baax comme ni beneen bi ci def moom mooy ne non non non loolu ba tey day yàqu julli gi su fekkente wax hmm. maanaam moo tax ci kaw loolu boo xoolee fu kaa wax Maliki ak Hanabila rahmatullah ñoom la ñoom ñëpp d'accord ci ne bu dee imam bi wax na boobaa maanaam wala kii maamum bi mu wax mais pour lu ñuy defaree julli gi la loolu loolu du yàqu julli gi mm. mooy comme nii nga xamante ne ñi ngi woon ci biir julli ba tey waaye yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam wax na mm. ah mm. Euh, te te saxaaba yi radiyallahu ñoom ñu wax mais kenn ku ci nekk la nga wax mooy la nga soxla maanaam li soxla li mbir mi soxla rek ngir mbir mi defaw beneen bi ci def tamit mooy euh, dañ ci xamee ne euh, fu fekkee mais mais nag. li ñuy wax warta nekk lu bari maanaam tey munuñu ne euh, julli gi lëbëjoo na imaam bi kii nangam gaa ne subhaanallah ah loolu doy na te kenn da ci daal di doy maanaam soxla mbooloo mi waxandoo subhaanallah subhaanallah subhaanallah am ñeneen ñi wax subhaanallah ba rek keneen ki daal di <laughs> ñeneen ñi des jarul ñu ñu ñu subhaanallah subhaanallah ah koy gisee lu bare bare ci jàkka yi wala bu kenn ne subhaanallah ngir ñu ci des ñëpp ku ci ko nekk ne subhaanallah subhaanallah dégg na kenn rek wax mu jeex loolu mooy beneen bi bi ci def moom mooy ne euh, su fekkente ne loolu doyut maanaam mbir mi dafa jar nag léegi laajte wala maanaam wax. maanaam laajte ngir ne imaam bi ci boppam dafa wóoluwul ne kii li mu wax noona la bu boobaa mën naa def signe di wax ne ah maanaam ñu mu doxale noo xam ne dañ ci xamee ne ah njuumte eh, imaam bi moom kat mu mu moom moom moo juum waaye bu fekkente ne dafa laaj wax nag dañuy wax waaye bu boobaa bu ñuy waxee dañuy yem rek ci li soxla ci li ñu soxla wa dañuy wax ci li ñu soxla loolu dañ ci euh, mu def euh, beneen bi ci des moom mooy ne su fekkente ne nit ki dafa juum ci julleem masalan daal di sëlmal euh, ñaata temps ak ban mbir lañ ko mën a may mu déplacé wu ci lool tamit borom ko xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ci nit ci ëpp nag ci borom ko yi ci fuqaha yi Euh, rahmatullah alayhim mooy comme Maliki Shafi'i Hanafi am na am na beneen masala masala bu ñu waroon a wax avant boobu mooy euh, ne sukkandikoo ci imam waxu imam loolu maanaam waxu ma'mum bi bàyyi yaqiin sa yaqiin bi topp yaqiinu ma'mum bi loolu du day boroom xam-xam bi rahmatullah alayhim da daganal nañ ko maanaam ne comme ni Yonent bi def sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee zul yadayni Eh, wax ko dëggalu ko woon waaye dafa dem laaj yeneen ma mu ñu ji ne ko ni wax na dëgg ñu mu dooga sukkandikoo ci seen wax loolu nag fuqaha hanafi ak ak maliki ak hanabila rahmatullah ñoom loola daganal nañ ko waaye shafi'i rahmatullah ñoom jàppuñu ne loolu mën naa ne ñoom dañoo jàpp rek eh, imam bi mënta topp mënta bàyyi yaqiinam di topp ki nga xamante ne moom mooy yaqiinu ki ci imam ma'mum bi loolu moom moo tax nag mbir mi xaw a lëbalu lëbajoo ci ñoom xadis bi ñu am ci problème waaye imam an-Nawawi rahimahullah dafay wax ne ndax xam nga xadis bi mi ngi ci ñaari saxex yëpp imam an-Nawawi rahimahullah dafay wax ne euh, ñaar lii ni mu nekkee mooy ne euh, yeneen bi sallallahu alayhi ba mu laajee ñi ci des ba ñu dëggal ko dafa mujj wëlbatiku seen wax googu mujj nekk yaqiin ci moom maanaam moo tax mu daal di koy mujj jàpp maanaam ñoom noonu lañ ko mujj euh, firi mm-hmm. leneen li ci def nag moom mooy toogaay bi toogaay bi ni muy demee mooy nii su fekkee fekkente ne ñoom dañoo nit ki dafa toog ci jàkka ji maanaam te jug wala boog dafa sëlmal mais jugagul fi mu toog te it yàggut bu boobaa de daal di jug rek mottali waaye su fekkente ne jug na fi mu toog mm-hmm. foofu nag la. masalan Hanafi yi rahmatullahi alayhim ne dañuy xool su fekkente ne masalan génn na jàkka ji même hatta Maliki yi rahmatullahi alayhim tamit loolu lañ wax maanaam Hanafi ak Maliki rahmatullahi maanaam euh, ne bu génnee jàkka ji masalan même même même même ñu ëpp ci Shafi'i tamit loolu lañ ko gise su xasee ba génn jàkka wala nga jugee euh, bu dee place bi jàkka la bu boobaa loolu du gara kiiwul euh, génn nga jàkka ji day yàqu julli gi soo génnagul jàkka ji loolu tax ñu wax ko mooy dañoo gis ne mbir mi mënta nekk ba abadan maanaam munuñu ne rek ne euh, seulement nga ñaari rakka toog nga dem nga dox ji say soxla dem nga ci wanak wii dellu si nga naan nga sa ataaya et cetera nga dox ko fàttali daal eh mais man dama fàtte woon fàttali ko woon ah. moo garaaw euh, xaaral ma yeggale sama julli gi mbir mi mënta demee noonu. comme que mbir mi mënta deme noonu na il faut ñu xool ci lan lañ ko tënk ci liñ koy tënk mooy ci li xadis bi rom mooy ne jàkka ji rawatina foofu fuqaha hanafi rahmatullah alayhim ñoo ko gën a leeral ndax ñoo dañ ne li tax ñuy yem ci jàkka ji kefe mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi xadis yi muy wax yëpp bimu naan euh, feek mi ngi ci biir jullee maa daama fii musallaahu maanaam ne malaaka yi fa innal malaikata tusalli alayhi maa daama fii musallaahu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu ne feek nit ki ma ba pare daal ni maalam yox des maanaam feek nit ki mi ngi ci biir julliwaayam feek tojulul malaaka yi dañuy continuer di julli ci moom mooy ne ñoom kon ne jàkka ji yëpp benn julliwaay la benn place la maanaam feek nit ki sëlmal na mi ngi ci biir jàkka ji ba tey génnagul jàkka génnagul julliwaayam te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kooku moo ku toogoon benn place fañ nekk ñoo yam ngir ne jàkka ji yëpp benn bërëb la. te d'ailleurs looloo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom comme génn gutoon jàkka ji mbir mi noonu la lay daal di demee ah waaye nag loolu mu am ci ay borom xam-xam rahmatullah ñoo xam ne xëy na lool ñoom daat dese nañ cee d'accord ndax ñoom dañ ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam génn na buntu jàkka ji comme ni maanaam bu ñu bi ni mu waxee ne na buntu jàkka ji waaye boobaa ñoom dañu toog ne déedéet génn na buntu jàkka ji li muy tekki rek mooy Euh, maanaam buntu jàkk ji nga xam mooy xam nga day am jàkk bunt bu mag ak bunt yi nga xam ne mooy yu ndaw yi waaye du bunt bu mag du du buntu yu ndaw yi maanaam ba ba maanaam place bi mu nekk ba tey mënef na ko tuddee ci jàkk ji ngir ne dafa dem ci miir yi nga xamante ne ñoom ñoo dendoona ñoo ñoom lañu ñoo nekk maanaam bant yi nga xam ne moom lañu sampoon te ci jàkk ji lañ ko samp beneen bi ci nag mooy buñ buñ nattalee ne bant boobu ji ndox du jàkka ji la nekk dañuy daal di indi qaa'ida bi naan maa qaaraba shay'a yahjuruhu lépp lu jege mbir day daal di jël àtte te comme moo tax wàllu boobu day daal di jël àtte jàkka ji bu boobaa dañ naan euh, kon nag na génnagul jàkka ji ba tey ndax bu génnoon jàkka ji complètement nit ñi duñu mën a du du maanaam du du ñëw di di laajte nit maanaam du mën a laaj nit ñi. te boobu mi ngi toogoon mi ngi nekkoon ak nit ñi ba tey ci biir jàkka kon loolu day tegtal ni génnagul jàkka ji complètement loolu kon mooy muy beneen mbir bi nga xamante ne moom moo nekk ci hadith bi beneen mbir bi nga xamante ne euh, mais tamit kon boobaat ci liñ koy tënk mooy lii nit ki su fekkente ne dafa toog euh, da da dafa dafa juum feek mi ngi ci biir jàkka ji bu dee ci biir jàkka ji feek génnagul jàkka ba pare feek tojalagul ba pare feeg yàggul yenn xeetu yàgg yi mooy ay comme par exemple ñu dem ay vingt minutes après wala ay quinze minutes après yu mel noonu mais feeg mu ngi yem ba ci ay cinq dix minutes yooyu loolu ba tey jege na loolu mooy benn bi ci def tamit moom mooy fekk njàppam tujub waaye su fekkee nag léegi loolu moom mooy bu ñu nekkee ci jàkka wala nga nekk ci biir néeg bu ngay jullee mais léegi tey imaginer nit ki nekk ci àll bi loola dal ko miskin mi ngi ci àll loolu moo ko dal kooku lan mooy nekk atteem kooku atteem mooy euh, fii ak di maanaam euh, demul ci wàllu ndeyjooram wala ci wàllu càmmooñam dem ci lu tollook sàppe yi ni muy tollu maanaam sàppe moom maanaam bu nekkoon tey ak doon jullee mbooloo ba dem ci ginnaaw sàppe bi ba weesu sàppe bi wala boog bu dee ci kanam la mu dem ci lu tolloog sàpp bi ni mu ni mu génnee maanaam feeg defut loolu ci biir ci bu dul jàkka ndax xam nga comme ni ñu ko waxee ba léegi li tax ñuy indi tekkantal yooyu mooy bu dee nit ki dafa juum maanaam euh, parce que mbir mi mënuñu koo rek joyal noonu daa di mën faw mu am ci luñ ko limité ci luñ ko délimité te comme léegi nekkatuñ ci jàkka ji place bi nga jullee rek mooy mooy yor place su jàkka ji mooy yor attee mooy yor attey fi nga jullee donc soo xësee ba jóg ba commencé dem ba dépassé lu tolloog rangu ñi nekkoon ci ginnaaw bu boobaa yaa ngi commencé génn place bi nga doon jullee na ko noonu soo dummóoyoo dem ci ndeyjoor wala nga dem ci càmmoñ ba dépassé loolu tamit yaa ngi ci place génn nga place bi nga doon jullee soo dummóoyoo xibla moom mooy génn nga ci place bi ci li nga doon maanaam loolu moom moo tax ci kaw loolu loolu moom mooy yàq julli ki bu baax faaw dañuy reprendre faaw dañuy reprendre mais mu ngi woon ci biir jàkk ji tey ndax ndax du mooy ndax looloo tax borom ko xam ñenn ci rawatina ci xanaa bi lay rahmatullah ànduñu ci loolu ànduñu ci loolu ànduñu ci ne faaw da war a maanaam boo du mooy yoo xam da koy yàq et cetera ngir ne am na ci beneen xadis mooy bi mu jullee ba baax dafa tourné ci nit ñi waaye terewul. dafa daal di wëlbatiku wat kabbara sujjóot maanaam moo tax du mooyu xibla googu moo tax ñëpp ànduñu ci mais dañuy wax li nga xamante ne moom mooy ñi li ëpp leen li ñu wax ci mbir moom dégg nga mu ne kon loola ba mu defee nag maanaam mu daal di demaat taxawaat su ma nag kabbar mu daal di kabbar maanaam maanaam mooy ba mu demee ba ba julli mottali la mu ji la mu bàyyi woon su ma topp la musulmal maanaam kon loolu moom mooy ni nit ki bu fekkente ne dafa manqué dara ci julleem la mu war a njëkk rek moom mooy mottali la mu manqué balaa moo yeggale dara day mottali d'abord la mu manqué dañ ñëw ci kitaab ci kitaabu sahwi insha allah dañ ñëw ci leeral yépp naka la ñuy doxalee yooyu noonu ak naka la teqantel yi ci mbir mi léegi bu sëlmalee su ma topp nag kabbara mu wa sajada daal sujjóot misla sujuudihi lu kemuk sujjootam ga mu sujjootoon aw wala boog at wala bu gën a gudd su ma topp rafaa mu yëkkati ra'sahu boppam wa kabbara mu kabbaraat su ma topp kabbara mu kabbaraat wa sajada mu sujjoot misla kemuk sujuudihi sujjootam ga aw wala boog at wala lu gën a gudd su ma topp rafaa mu daal di yëkkati ra'sahu boppam wa kabbara mu daal di kabbar ah, ah fa rubbama mu ne amaat na ne sa'aluhu laaj nañ ko. waaye mu ne summa topp sallama mu daal di sëlmal dégg nga mu daal di sëlmal mooy ne laaj nañ ko maanaam mooy laaj nañ Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu naka la mbir moomu demee ndax dañoo sëlmal waaw wala déet mu ne suma déet suma sopp sa sa sallama dafa sëlmal fa yaqulu mu ne maanaam mooy kan imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah mu ne lubbi xabaare nañ ma anna Imran ibn Husayn radiyallahu anhu sayyidina Imran ibn Husayn qaala dafa ne summa sallama toog musalman mooy ne taayawul rek maanaam dafa sujjóot jóg toogaat sujjóotaat ñaareelu sujjóot jógaat mais waxut maanaam gaa yi laaj ko ne ko mais dafa sëlmal wala sëlmalul voilà mu daan non dafa sëlmal mu ne mu teg ci ne Seydina Imran ibn Hasan radiyallahu anhu nekk li war na ma même wax ni ba pare dafa ne dafa sëlmal maanaam mooy ne dañuy sujjóot ñaari sujjóot baada salaam sëlmal loolu nag moom mooy tegtale ne kon bu fekkente ne mbir mi nii la demee dañuy sujjóot baada salaam mooy ne nit ki dafa julli ñaari rakka daal di sëlmal fekk tay ko mu daal di fàtt ñu ñu ñu ne ko deet waroo woon a sëlmal wala yu mel noonu ñu ko subhaanallah wala yu mel noonu bu dee jugaat continuer kabbaraat julliwaat la mu defe bu sëlmalee day daal di sujjootaat toogaat sujjootaat toogaat sëlmal maanaam mooy loolu mooy baada salaam mooy ginnaaw ba mu sëlmalee ba pare euh, loolu tax Hanafi rahmatullah am ne baada salaam moo jaadu ñu ne lu tax mu ne par ñoom ñu ne parce que nit ki bu fekkente ne dafa julli ba pare Euh, ba mottali lépp ba sëlmal ba pare ci julli gi ci lay doog a mais mënoo di réparé mbir mi nga xamante ne yow sëlmala goo pare goo complètement ci biir julli gi moo tax ñoom xabla salaam duñ ko def ba pare ñu ne xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy wax baada salaam ñoom ñooy xadis yi mujj ci xadis yi loolu loolu fu mu tegu ñu ne ñi ko solo moo tax mooy ñu mujjee di dugg ci a wala ñu nekkoon ay gone wala ñu mel noonu amma hadith yi wax qabla salaam nag yooyu yu njëkk la ñeneen Shafi'i rahmatullah ne leen noo ñun hadith yi wax qabla salaam ñu gën a dëgër moo tax ñoom qabla salaam la ñu def te euh, bu ma sëlmalee laataa maanaam bu ma taayaa laataa may sëlmal dana ma leer ne léegi dootuma amati beneen mbir bu may réparer léegi boobaa damay daal di boole lépp rek ma daal di sëlmal ndax réparation yëpp ci biir julli gi laa koy defee kon réparation ba xabla salaam tamit laay def dooga sëlmal xanaa bi lay rahmatullah daal ne ñun mi ñuy def mooy dañuy xool xadis yi juróomi xadis moo rot ci wàllu xabla salaam ak ba'da salaam gis nañ ni ah, yi wax ci xabla salaam mooy ñett yi ñoo gën a dëgër daal leen gis insha allah beneen ñaar cas de figure yeneen yi ci des yooyu Euh, lañ gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme que yee bu ñu xoolee tamit ñoom la gën a ñoom lañ gën la gën di def maanaam dañu gis ne kon qabla salaam moo gën a bari li mu koy def mais ba'da salaam euh, comme moom après ñun daal liñ mën a wax mooy dañ naan comme yu yi wax xab la salaam ñoo gën a dëgër te gis nañ ni ñoo gën a bëri ñun yooyu la ñuy def qabla salaam la ñuy def ci cadre fi biir yépp baada salaam nag maanaam dañuy jël juróomi xadiis yi ñu appliquer leen maanaam mooy kon ñaar yi yi nga xam ne jot nañ leen a gis bi nga xamante ne dafa ah, yooyu dañ leen di appliquer mu nekk yi ci def yëpp ñu def leen qabla salaam ngir ñoo gën a dëgër pare ñoo gën a bëri Maalik rahmatullah daa ne ñun dañuy def teqantal xadiis yi nga xam ne daf cee def qabla salaam ak xadiis yi def baada salaam dañuy xool du ñu yam rek ci ne cas de gir bii la. mais dañ naan est-ce que am na maanaa bu leen boole ñoom ñëpp bu ñu xoolee ni xadiis yi ñu di yéen di saam def qabla salaam mooy ne dafa wàññi woon ci julli gi yi mu def baada salaam ñu seetlu ne daf cee yokkoon ci julli gi bu boobaa dañ leen daan def ñu daan def qabla salaam soo wàññee nga def baada salaam soo yokkee ñu def ko règle générale waaw Maalikee wax rahmatullah alayhi ñoom ñu waxee noonu dégg nga zahiri yi ak ak Hanaabila rahmatullah ñoo bokk mazhab ñoo bokk ñu doxal Euh, dégg nga xadis bi imaamu Malik solo na xadis numéro deux cent quarante-sept ak deux cent quarante-huit imam al-Bukhari inshallah dana ko indi xadis numéro sept cent quatorze ak sept cent ak xadis numéro ak imaamu Muslim rahimahullahu taala indi xadis numéro cinq ñaari yoon imam Abu Dawud as-Sijistani indi na xadis numéro mille huit mille quatorze ak mille quinze euh, imam at-Tirmidhi indi na xadis numéro trois cent quatre-vingt-quatorze ak trois cent quatre-vingt-dix-neuf imam an-Nasa'i euh, indi euh, ko fukki yoon indi ko fukki yoon imam an-Nasa'i imam Ibn Majah rahimahullah indi ko xadis numéro mille deux cent quatorze imam Ahmad ibn Hanbal moom it lu tollook uh, uh, fukki yoon yi ko imam An-Nasa'i indi rahimahullahu ta'ala tamit indi na ko uh, rahimallahu al-jami' kon dañuy sa nañ suñu hadith bi rahimallahu al-jami' amma hadith yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu insha allahu taala dañu gis ne benn hadith la jotaay bii ñëw amaan na loolu rek maanaam jotaay bii di ñëw amaan na insha allah bu loolu rek ñu gis ñu daal di jeexal nag ci li aju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 bu fekkante ne danga ko fàttali ci saas te defoo ko maanaam nga xaar nga xaar nga xaar bu egg nga def ko est ce que loolu est ce loolu loolu dina mën nekk wala wala euh, wax la du fuqaha um ñenn ci fuqaha um maliki yi di wax rahmatullahi alayhim nga koo arrêté bàyyi ba ay at nga dog ko def waaye li gën a sàmm mooy ba'da salaam nga di ko def jamono Yonent bi sallallahu alayhi jamono ji mu ko fàttali ko la ko def cas de figure yi mu ko def mooy ñaari cas de figure yi ñaari xadis yi gis nañ leen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amul benn bu mu ci def bu même bi nga xamante ne dafa yokku tisbaar bi dafa euh, euh, gablu juróomi def bi mu sëlmalee ñu ne ko da ngaa cee ndax yokk julli gi dafa soppeeku mu ne leen déedéet ñu ne ko juróomi rakka nga def dafa tourné ci saa si def baala salaam te yokkul dara ci julli gi nekkul di jeexal am na nag fuqaha Maliki ñu ko ci rahmatullah alayhim waaye wax jooju wax ju beru la wax la joo xamante ne dafa beru lool euh, te wuute naag ni yeneen bi saa salama doxale te d'ailleurs li tax ñoom ñu gisee ko noonu mooy jàpp biñ jàpp ne jàpp biñ jàpp ne comme que nit ki dafa def maanaam de toute façon julli bi mat na ba pare am na lu ci yokk woon rek donc bu xaaraatee danga diggante boobu maanaam ci diggante bi amul dara lu yàqu julli gi mais euh, xaqiqatan mbir la moo xamante ne euh, dese naa maanaam hadith yi bi ci wax dese naa tegtale ne dara yàqutul julli parce que hadith zul ni baa ngi nii dafa bi bi euh, baana salaam la def mhm. te partie bi nga xamante ne ci la doon wax ak partie bi nga xam ne la jóg dem wiiru ci kii dem et ak mouvement yi ci def yépp loolu yàqutul julli gi tamit maanaam kon du ne li yàqul julli gi te pourtant mi ngi woon ci biir julli gi ba tey mooy juumte gi waaye nit ki bu ko tayee ba bàyyi nag ba affaire bi romb mu doo ko def loolu euh, nekkut li gën a wóor loolu nekkut lu sàmm maanaam nekkut li sàmm li sàmm mooy nga bañ nga nga nga def ko jamono jëm ko fàttali ko nga defe ko noonu comme qabla salaam hmm. ba mu def nag ne su dee effectivement da nga toog lu yàgg moo tax ne leen ci fuqaha Hanafi rahmatullah di ko wax ne hadith bi parce que dafa lënt ci ñoom mooy ne parce que ñoom comme ko wax ji day yàq julli gi waxoon nañ nga ko nga tay ko nga ta ñàkk ko tay day yàq julli loolu moom moo tax ñoom mbir mi lënt ci ñoom mais dañuy sukkandikoo ci hadith yoo xam ne imam at-Tahawi rahimahullah da ko solo yoo xamante ne euh, yenn Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu dafa julli ñaari rakka dafa jiite nit ñi ñaari rakka te ba mu jiitee nit ñi ñaari rakka ba mu paree dafa sëlmal euh, euh, dafa sëlmal ndekete ñeenti rakka la waroon a def gars bi ñu ko waxee mu daal di jiite waat nit ñi ñeenti rakka yu mag te le fait ñu mu jiite leen ñeenti rakka yu mag mu ne te yi radiyallahu anhum ña nga fa woon amoon na ñu fa nekkoon te waxuñu ko dara te kenn terewu ko ko te loolu loolu li muy tegtale kon mooy ne Sayyidna Umar radiyallahu anhu xam na ci ginnaaw gi ne. boo xësee ba wax yenn wax yi xëy doxale ni nga doxale noonu comme ni mu doxale ni maanaam euh, mouvement yu bëri nañu wax ji bëri na et cetera mm. loolu day tegtale ne comme sa julli gi day yàqu parce que su fekkoonte ne julli gi doonu toon yàqu kon Seydina Omar radiyallahu anhu du reprendre ak julli gi carrément def ñeenti rakka day def comme ni hadith Zul Yadayni bii wax maanaam ñoom dañoo jàpp ne hadith Zul Yadayni bi en tout cas partie bii boobu noonu li ko ndax xam mooy jëfu Seydina Omar bi radiyallahu anhu te saxaaba yi radiyallahu anhu amoon ñu ko ci fekkee te waxuñu ko dara hmm. maanaam ci kaw loolu maanaam euh, loolu nekkul bu ñu xoolee gis nga maanaam moo loolu tuddaale wuñ ko ngir benn dañoo bëggoon mu gën a ñu gën a gaaw benn ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, nekkut li li ñu jàpp ne amaana mooy li gën a dëgër ci mbirum ndax xadis ndax bu ñuy wax ne lii maanaam ndax euh, xadis boobu dëgërut comme ni xadis bii dëgëre. xadis yii niñ dëgëre xadis boobu dëgëriwut noonu balaa nga mën a wax nag ne mbir mii dafa folli bee faaw ñu tolloo ci dëgëraay euh, beneen bi ci def mooy eh, ba mooy ne euh, euh, li nga xamante ne moom mooy kon njuumte maanaam loolu day day day day day day day gën a day wane aussi que Euh, nit ki su dee dafay julli dafay julli maanaam moo tax ñoom boo xoolee qabla salaam nee naa qabla salaam moom faw da koy defaat léegi soo ko defaatut maanaam da nga koy def baada salaam après soo ko defaatut sa julli gi day yàqu euh, xaqiqatan loolu moom ak baada salaam day ñëw nuroo lu tax ñu nuroo mooy ne wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah diggante qabla salaam ak baada salaam diggante lu ñu sopp rek su fekkente li mu mën a def qabla salaam bu ma neexee ma bàyyi ko dem defe ji ba ala salaam te defuma ko qabla euh, te kenn du ma wax ne sa julli gi yàqu na kon li ma war a def baada salaam bu ma neexee ma bàyyi ko def defe ji ko qabla salaam te kenn du ma wax ne sa julli gi yàqu na kon lan moom mooy justifier ni li ma war a def baada salaam bu ma neexee ma xaar ba ëllëg te li ma war a def qabla salaam du ma maanaam teqale googu lan moo koy justifier après maanaam loolu moom moo tax nekkul lu sàmm du pare du wax yoo xamante ne wax du du noot la wallahu ta'ala a'lam. damay laajte waat mooy ci wax bi mu jur nii mooy Seydina Omar bu mu bu mu radiyallahu ta'ala bu mu julli fii nga ne xadis bi dafa en fait bokkuñu lu ñuy dëgëree bii nii Zul Yadayni moo gën a dëgër. waaw moom mi ngi ci ñaari Sahih yi. Zul Yadayni. waaw mi ngi ci sunan yi ci ci ci téere Maalik solo na wa rahmatullahi alayhi ak ñeneen waaw Ahmad maanaam ci musnadam imaam voilà mi ngi ci euh, ñaari Sahih yi mi ngi ci sunan yi et cetera léegi léegi bu bu Seydou bu xadis Seydina Omar boobu noonu. boobu ak taxaw yi moo ko solo waaw. boobu boobu laay laajte ndegam euh, en fait dafa am illa carrément ci kii bi parce que lu tax ma koy laajte mooy ne comme yenn saa sàn daf ñoo waxoon tamit ni ci gannaawam ñu topp tamit mooy sunna bu. xulafaa ar-raashidiin moo tax may laajte ndegam ndegam en fait. kii bi illa la am bi waaw ci sanad bi ci sanad bi waaw maanaam càllale gi dafa desee dëgër comme ni nga xamante ne moom la càllale gi dëgëre euh, loolu moom moo tax sikk xadis euh, euh, boobu dese na dëgër maanaam dese na nekk loo xam ne loolu saxeex la maanaam yëggut niveau boobu te boo xoolee moo tax xadis la boo xam ne moom at-Tahawi rek moo ko solo rahimahullah waaw fuqaha ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, ñoom ñooy euh, kii ñu tudd xulafa'ur rashidun rahmatullah radiyallahu anhum wala saxaaba yi rek radiyallahu anhum luñ saxaaba def yeneen saxaaba yi fekkee ko c'est parce que dañuy xam ni ba pare ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy xam ne lii la yonent bi mujjee jàngale sallallahu alayhi wasallam maanaam ci buntu boobu la ko Hanafi rahmatullah mm-hmm. sukkandiku mais fi problème bi amee moom mooy dëgërut parce que loolu moom melut comme hadith yi nii bu dëgëroon noonu da ngay imam al-Bukhari ah, de radiyallahu anhu ñu la doxal après mu daal di ne maam comme ci kanam moom ci buñ sam sa ba pare après mu doog indi waxu maanaam bi en hadith bi maanaam comme niñ ko daan gise day indi ci ci ci muallaq yi benn mbir ba pare daal di indi hadith musnad bi mais fii doxalewut noonu maanaam te du doxalewut noonu maanaam ci buntu saxu yi voilà buñ ci yegg insha allah daal ko gën a mooy euh, est-ce que julli naafila yi dañ dinañ ci def tamit ba'da waaw julli xa julli julli naafila ak julli nuroo lépp lépp ñoo ko nuroo ba mu des ay yenn mbir yi nga xam te ne yooyu lañ segg comme ci kuy tukki yi mën koo def ci kaw war waayam et cetera ak yeneen ak yu mel noonu fi nga xam ne mën nga dumóoyu xibla et cetera ba pare mën nga julli naafila toog te mënoo julli farata toog te nga mën a taxaw masalan yu mel noonu la yooyu la ñu yooyu rek moo leen wutale mais sinon eh, eh, bu dee ci eh, saxu maanaam dañuy def qabla salaam ak ba'da salaam yëpp su fekkente ne julli gi julli naafila la amma su fekkente ne julli gi julli farata la kii la saxu la